imaam Ibn Mas'ud nee na dane raxmatullahi ala Muusa ci beneen riwaay beneen xadis bi ci tegu boobu dane raximallahu Muusa sallallahu alayhi wa sallam laqad uudiya bi akthara min haaza fa sabar mu ne yàlla na buur yàlla daldi dolli yërëm yolli yërmande Seydina Muusa ibn Imraan an-nabi nabiyu Israa'iil mu yonent yàlla Muusa alayhi salaatu wassalaam yal na ko buur yàlla yokk yërëm waay laqad dëgg-dëgg uudiya lor nañ ko bi aksara min hada lu ëpp lii fopp ñu ma lor man fa sabara waaye mu muñ laa laa loolu mooy la li alquran doon wax yaa ayyuhal ladina amanu laa takunu kal ladina aadaw Muusa fa barra'ahu Allahu mimma qaalu wa kaana 'inda Allahi wajiha Allah mu ne yaa ayyuhal ladina amanu ci suuratul ahzaab waaw ah. ci suuratul ahzaab mu ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm. ay 69 te dëgg laa bu leen nekk bu leen mel kalladiina kenn nga xam ne aadaw ñoo doon lor Muusa Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam bu leen mel ni ñooñu ci waa banu Israël nga xam ne mais lor giñ ko lor dem na bañ naan ko boo gisee muy bañ a ñun parce que dañoo amoon habitude bu bon waaw muy bañ a sangook ñun di sangu moom kese mooy ne dafa am problème mu problème mu ngóora waaw ak problème euh, ci wàll xoolal loolu dañ dañ mën a xalaate am yonent sallallahu alayhi wasallam ñu koy xalaat lu mel noonu di ko tuumaal ci yu mel noonu hein ba na ko buur yàlla daal di woon seetale ba muy topp ba mu tegee yére nga di sangoor yére dem mu topp di ko kii ba gaa yi gis ko rek ne eh ya ndekete mbir mi demewul noonu façon lor ku ne ñaata yoon la leen woo xatta xoolal bi mu leen jëlee ci Firawna kat anqadahumullahu bi buur yàlla gindil daldi leen sauver ci Firawna jaare ko ci ay loxo moom Seydina Muusa alayhi salaatu salaam mais gaa rombee gaa jaamu seen caaxaan ya ñu naan ko ij'al lana ilahan kama lahum aliha ban lor moo ko gën rëy ni mu sonn ca na ngir génne leen ci loxoy lëndëm yooyu buur yàlla defal leen xéewal labal seen noon bi ñu koy gis mu jaaral leen defal leen mu'jiza xaral leen géej gi ñu man cee jaar li nga xam ne ku ci mas a teg sa baaraam mu pëdëx buur yàlla def ñu man cee jaar bërëj labal seeni noon au ñu xalaat di sant borom bi subhaanahu wa ta'ala lañ njëkk a def bañ gisee ñoo xam ne dañoo jeng di jaamu leneen ñu ne ko yaa Muusa e Seydina Muusa ij'al lana ilahan kama lahum aliha hein utal ñu ab yàlla nag waaw ab divinité boo xam ne nag moom lañuy ñuy jaamu parce que quand même euh, chaque pays wala chaque nation wala chaque kuréel a besoin d'une divinité boo xam ne moo ñuy moo ñuy boole waaw nga xam ne moom lañuy ñuy kii mu mën a nekk loo xam ne mooy nekk suñu suñu suñu euh, mooy affermir suñu lien yi mooy li nga xam ne mooy wane ne ñun benn lañu waaw waaw mu defal leen loolu lépp ñuy waxat yi déglul bañ ko doon wax hein naan ko lan biñ naan ko lan nu'minu laka hatta nara Allah jahra ak li mu leen jàngal lépp xamal leen lépp gaa yi ne ko ma ne waaye duñ la gëm fenn way waaw é eh, yaa Muusa é eh, yow Muusa dégluñu lan nu'mina lak xoolal niñ ko doon sàllaw loowe eh, gaa yi dañoo jàppoon ne kii soit ñoom ñoo ko gën ñenn ñoom dañ jàppoon ne ko gën moom waaw ñenn ñi dañ jàppoon ne c'est un quelqu'un comme moi yaa Muusa ah, eh lan nu'mina laka dara lañ la gëm mënuñ laa gëm xatta narallaha jahratan fekk wanuñu buur yàlla ñu koy gis ak suñu bët yii duñu la gëm waaw xoolal ma loolu rek xoolal loolu ak lan bi nga xam ne ci la leen ne <laughs> rey leen rey leen ak jëlem seen borom hein nee na euh, euh, ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen daldi rendi ak jëlem wa id qaala Muusaa li qawmihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara ñoom ñoo am problème am ku ñu faat ci ñoom ñuy seet nan la ñuy def ba retrouver l'assassin ñu ñëw wax ko ko borom bi subhaanahu wa taala wahyu yonentam sallallahu alayhi wa sallam Seydina Muusa nekkoon na leen wax ne nañu jël benn xar benn euh, nag nañ reyu nag buñ ko jëlee jël rendi ko jël denn parti ci ndang wi teg ko waa ji faatu dina jóg wax leen ki ko ay gars la lañ ko tontu te waxu leen ne bu ndax gars yi koo jàppoon ne moom saa yi kii du dara ñun ñoo yem mais waxu leen lool da leen ne ah da leen ne inna allaha ya'murukum buur yàlla moo leen digal an tadbahu baqara ngeen reen di aw nag mais lan lañ ko tontu ku toll ni bu yonent sallallahu alayhi wasallam di jottalil boromam naan sama borom nee na ngeen def lii te yéen ko laaj ñu ne ko qaalu atattaxidunaa huzwa atattaxidunaa huzwa ñu ne ko yow danga ñuy fowe quoi ñun daal nga jàppe sa sa jouet quoi yaa yaa subhaanallah subhaanallah xoolal loolu moo taxit mooy loolu lépp mu muñ loolu lépp mu muñ ak ak xéewal ya leen buur yàlla doon defal ñoo ko ñun lii dañoo sàppi quoi lii dañoo sàppi utal ñu leneen ñu tere leen napp samedi ñuy teg ay plan mu ne leen dugg leen al ardal muqaddasata bi nga xam ne moom la leen yàlla ci ñu ne ko duñu fi dugg fenn ñun duñu dugg maadaam fekk gaaye fa dëkk ñu ko fa waaw gis nga nag Muusaa dégluñu fii aywa walla iyaazu billaah ñun fii lañuy toogan léegi nag bu la dawee lool idhab anta wa rabbuka fa qaatilaa inna haahunaa qaa'iduun allah ñu naan ko ma demuñu waaw on va nulle part ñun nekkuñu fi di xare ah yow nag bu dee ne pare nga ngir songu dëkk bi ngir gaay te gaay ne fi ñun duñu fa dugg yaa yaa ardul muqaddasa xam nañ ko mais am nañu fa ne te ñun ma ne duñu ñaq ngir ubbi ko izhab li am bare fadhab boo fadhab anta demal yow wa ko ak sa yàlla ji ngay wax sa borom bi la moom faqaati laa ngeen xeex xeex bi laa wax xeex bi xeex leen ko inna ñun naa ñu ngi fii qa'iduna la ñuy jekki fi lañu toog fenn lañ demoon allahu akbar subhaanallah lii lépp wax nañ ko seydina Muusa alayhi salaam moo tax ak leneen ak leneen ak leneen ak leneen moo tax yonent mi aleyhi salaatu salaam ne raxmatullaahi ala Muusaa laqad uudiya bi akthara min haadaa fa sabar wala raximallaahu Muusaa ci beneen riwaaya bi qad uudiya bi akthara min haadaa fa sabar yal na buur yàlla hein daldi yërëm Seydina Muusaa alayhi salaatu wassalaam dëgg-dëgg lor nañ ko lu ëpp lii mu muñ <laughs> ah gis nga gis nga yeneen bi alei saatu nii la meloon lamma lamma talaba minhu rabbuhu an yaxtaara li nafsihi ayakuuna malikan rasulan aw abdan rasulan aw nabiya ixtaara an yakuna abdan rasula sallallahu alayhi wa sallam bi ko boroomam tànn loowee ngir mu nekk buur nekk yonent wala mu nekk jaam nekk yonent mu tànn nekk jaam nekk yonent sallallahu alayhi wa sallam wallahi moom moo ëppi nattu que Seydina Muusa wallahi yonent bi alayhi salaam li mu daj ci waa Quraysh lu mu daj ci waa Quraysh te moom déggal xadiis bi mu ne te gisoon nañ ko ci kitaabul anbiyaa ñi gën nattu metti nattu mooy al anbiya waaw léegi topp ku topp rek ku topp après waaw ñoo gën a rëy nattu mais yonent bi aleyhi salaatu salaam laa ilaha illa qawma qawma quraysh al arab mais yeemuñ ci ñoom arab yi Qaysar ñeneen ñi mais fu ne fu ne nattu nañ ko nattu yoo xamante ne nii nit mbindeef ànd attanul un tiers bi allahu akbar waaye xoolal woote waxul ne man mais dafa dellu ci comme li suñu boroom waxoon ko fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul fasbir ndax ku woote gis nga diine jii xam-xam bii ku ci ne te yàlla képp tax képp dong kese mais bi boo nga xam ne lu ne mën na la cee dal lu ne lu ne nag bu ci génne dara loo ci génne sam xel yaa ko ci génne mais wax ji lu ne ji génnewul dara dara gis nga ce qu'ils ont ils sont prêts à tout pour te démolir pour te phagocyter pour te faire pousser fële sànni la waaw parce que awliya ash-shaytan du ñu nangu yii ne leeruk l'islam di takke noonu ji jolli te du ñu fexe fay ko ku woote ci lii ñu ñu wax la dégg loo xam ne danga naan mais lii kay xanaa ma ne mbindeef doon na ko mën a génn ci ñaar diggante ñaari tuñam di ko adressé nit waaw am na ñoo xam ne pare nañ ñi ngir lay ngir rey la soit assassinat nii wala ñu faj la sëriñ bu ñu xam dinañu fa dem ngir ñu tëj sa gémmiñ tey bés boobu mujjee wax nit ñi fàtte la lu ne dinañu ko jéem bu ñu jéemee jéem manul dinañ fexe ci sa tee proche ñi la gën a jege ñu yàqal la yonent bi aleyhi salaatu salaam ci deram lañ ko doon lañ ko lañ lañ ko doon lor ci njabootam kan moo tuumaal sayyidatu Aïsha bi zina wal iyaadu billah illa al munaafiquun al kibaar kan moo tuumaal sayyidatu Aïsha at-Taahira bint at-Taahir siddiqul umma sayyidina Abu Bakr ibn Abi Quhaafa radiyallahu ta'ala anhum ku ku sell ki ku laab ki di doomi ku sell ki te laab di sayyidina Abu Bakr ñu koy tuumaal loo xam ne Hind bint Utba soxnaay Seydina Abu Sufyan radiyallahu anhu ma bam jamono jooju yéeféer la woon mu nga woon Makka qaatilatu Hamza mi sex xolu Hamza même moom bi nga xam ne yonent ma lay saasaam ci lay tuub si comme ni ñu ko gisa woon ci fatxu Makka bi ci bay'a gi bi yonent ma lay saasaam di jaayanteeg ñoom ci yaa ayyuhan nabiyyu yu ja'atkal mu'minaat yubayi'naka ci loolu biñ accès wala yaznin te bokk na ci li may jaayanteeg yéen te ngeen war koo respecter à la lettre yéen jigéen ñi mooy du ngeen njaaloo lan la wax lan la waxoon fàttali leen ma ko est-ce que njaaloo mais mbir mi daf koo jële kaw mooy nan lañuy ñuy mën a waxe ak góor naan ko doo jaaloo loolu nan la mën a nekke parce que loolu dafa war a nekk ci ADN que ne njaaloo moom bon xaw ma lande mais damay dee moo njaaloo moom jamais bu dee hind mi nga xam ne moo génn ci kéefër léegi la ñëw ñu pro yonent ma lay saasaam bi ko wax point ñi jaayante ne ko walla yas nii na loolu la seen borom wax ngeen jaayante ceeg man mu ne mais est-ce que gor gor loolu gor dina ko def waxuma la jullit mais gor kese ak ak ateel lum doon mais gor gor dina njaaloo ndax salte gi mu salte suufe gi mu suufe faaxisa gi mu doon njombuteef gi mu doon xoolal loolu ñu tuumaal ko tuumaaluñ ko kenn ci biir jullit ñi de beneen soxna ci biir jullit ñi de mais soxnaay annabi sallallahu nga xam ne attaque bu ñu ko jëmale moom alayhi salaatu wassalaam allah allah ñaata àndandoowam lañ ko faatal ñaata doxe Makka ba Medina lool lool dafa yomb yor ci gëléem yoo xam ne daanaka léeg-léeg dañ leen di wàcc nekk fu nekk ci grotte yi dafa yomb lool nit ñépp di la wër tract interne ne kii euh, panarabique foofu ma naan panarabique sax lu mu tudd ci ci ci péninsule arabique bi ñu koy wantit di ko seet fu ne gaa yi ñëw Medina sax di ko jéem a assassiné bëgg koo assassiné lu ne def ko te ñooñu ñooy waa xawmu xawmu waa Quraysh mais juif yi ko posone nag juif yi ko posone nag keru Xaybar mais yeneen ci ma lay sax sam li mu li mu daj loolu nit mënu koo toog di lim te loolu mooy ñun li ñu gis nii ñu nettali ñu ko ci ay xadiis yoo xam ne boo ko boo ko boo ko génnee ci dund mais loolu du dara du dara te natt yi gën a rëy nit ki du ko gis ah. c'est intérieur lan moo gën a yées xoolal ki li kiy wax kii laa yakunu illaa munaafiq laa yakunu illaa munaafiq laa yaquluhu illaa munaafiqun mahd mahd alladhi qad tabayyana nifaaquhu koo xam ne ak naafiqam dafa leer clair nañ yonent bi aleyhi salaatu wa salaam moo tax dinañ gis li muy wax ñu ne aminu samaa moom mi nga xam ne moom la waa asamaan wóolu moom la boroom asamaan wóolu moom la boroom bi subhaanahu wa taala wóolu parmi mbindeef yépp ba wax yonent yi aleyhimu salaatu wasalaam jël pacte ak ñoom que bu leen yonent boobu dikkalee bu ngeen ko fekkee ci kaw suuf wala mu dikkal leen da ngeen di bacale ngeen nekk topp ko ne leen jël leen ci seen pacte jël ngeen seen pacte ñu ne jël nañ ko shahid naa ñu ngi seede mais naka la buur yàlla di tànne kooku sallallahu alayhi wa sallam benn déchet benn déchet taxaw fee naan ko muy séddale mu naan ko maa araada biha wajha allah lii muy séddale buur yàlla taxul la toogul di naan kii de dane raximallahu muusa allah yal na buur yàlla yokku yërmande seydina muusa ibnu imran mbokkam yonent alayhi salaatu wassalaam qad uudiya bi akthar min hada mooy lor nañ ko lu ëpp wax ji kese wax ji voilà mais bu dee nattu yonent bi alayhi wassalaam ngar dajoo loolu mbindeef manu koo ngaar daa jow ah du yonent du du yonent du keneen du booleen boole ñoom ñépp manuñoo ngaar daa jow li mu ngaar daa jow lépp li mu supporté lépp ciy nag kudul moom manu loolu la buur yàlla def moom képp moo ma mais eh, rien que poids xoolal nekk yonent mais waxuma la xam nga xam nga yonent yi jiitu woon ku nekk dañ ko doon yónni moo tax bokk na ci xasaayisam yi jagleel mi bi muy wax te mu ci saxiix yi bi nga xam ne ci lay wax yi nga xam ne buur yàlla da koo jagleel parmi mbokkam yu yonent yi aleyhim salaatu wasalaam hein wa kaana an-nabiyyu yub'athu fi qawmi yonent dañ ko doon yónni ci ay ñoñam moo tax yonent yàlla Isaa kenn yónniwu ko ci waa monde bi loolu bokk na ci problème chrétien yi waaw yonent Yàlla Isaa dañ ko yónni ci waa banu Israaïl moo tax id qaala Isaa ibnu Maryama li bani Israaïl waaw ba mu waxee waa banu Israaïl wax leen lim leen di wax ne leen man ndaw yàlla laa bu dikk pour ci yéen wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad allah sallallahu ala ahmad sallallahu wa sallama ala ahmad sallallahu wa sallama ala sayyidina ahmad huwa ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam mu bëggal leen ne leen man ci yéen lañ ma yónni rasulullahi ilaykum yéen waa banu israil wa kaana ar-rasulu yub'athu ila qawmi wa id qaala Muusa li qawmihi message am ngir ñoñam la woon ba léegi ñuy waa banu israil waaw wa ila madyana axaahum shu'ayba yonente ba ñu yónni Madyan mooy yonente Yàlla Shuayb sayyiduna Shuayb alayhi salaatu wassalaam moom pour ñooñ la woon mooy yonent bu ñu yónni woon Paris man ma dëkk Perpignan kooku du man yónniwuñ ko ci man yonent mi alayhi salaatu wassalaam nee na nag man ñu yónni ma ilan naasi kaaf Allah ñu yónni ko ci ñépp mooy yow imaginer buur yàlla li doon mooy dafa dangoon kii di yónni par kii ci ay gox ay peuple ay kii te teewul xool Seydina Nuux allah li mu def lépp hein mille ans yu jege neuf cent cinquante ans te lool mooy li mu woote ah woote waxuñu la lim dund de mooy lool la woote lool la woote gaa yi ñi ko gëm ca gaal ga feesuñu gaal gi wal iyaazu billaah wal iyaazu billaah yonent Yàlla Ibrahim alayhi salaatu ñi ko gëm bariwul keroog bi muy jóge fële ca baayam fa amana lahu Luut Seydinaa Luut yonent moo ko gëm bam naan inni muhaajirun ila rabbi maa ngi gàddaay jëm ci sama borom te ci moom laa jóge woon te fi laa nekk ci moom laay jaar di dem ci moom jóge ci moom bi muy wax loolu nga foog ne kan maloo wa amana lahu lut lut kenn subhaanallah ba muy tàmbali ba muy jóge fële ca Mésopotamie kenn la àndal walla iyaazu billah imagineel yow loolu mooy par gox lañ lay kii ay kii yu ndaw mais lool ngay réussir yonent bi alayhi salaam imaginer ñu yónni ko ila naasi kaafa ci nit ñépp talan mooy ñim doon dundal rek ñi doon dundal jamono jooju di mukk ñoom Kisra ñoom Hiraql ak ñooñu kese déedéet ila yawmil qiyaama ma daamati samaawaati wal ard ila ma daamati samaawaati wal ard ba jusqu'à suuf ak asamaan a ngi am fekk nit ñee ngi nokki ñu ñépp ak jinne yi yi fi jaar ñépp ak ñuy ñëw ñi nga xam ne ñun bu ñu fi jógee ñoo fiy ne ña fiy ne ba ni alaaxira yi xewe ñun ñépp moom sayyiduna ahmad bi sayyidina isa doon wax moom lañ yónni ci ñooñu alayhim asalaatu wasalaam kooku kan moo ko ëpp nattu waaye wax ju mel nii la ne rahimallahu muusa yal na buur yàlla yërëm Seydina Muusa moom de wax nañ ko lu ëpp lii mooy wax ji te wax nañ la ci yenn sànk wax nañ la ci yenn sànk waaw aminu sama wa aminu al-ard kayfa yuqaalu maa araada bimaa yaqsimuhu wajha Allah kooku lañ ko mën a waxe lool te ñoo te waa Quraysh ñoo ko tuddoon al amin du lu ñu tay de te tamit mooy ne mbir mi loolu la parce que yonent bu mu mooy il faut nga nga nekk nga nekk ci umana yi ci ñi nga xam ne ñooy digne de confiance waaw kenn dalee na saxal suukar ngir ne leen dee leen ma ko woowee moo yonent ma lay saab saab jamono yooyu baax na ba ñoom xam ne xam nañ ne du alal du mu yor moo tax ñu ko woowee al amin waaye ci jikko ci ay melo yu mu incarné yoo xam ne melooy borom bi la subhaanahu yu mu incarné ñépp xam ne ku mel nii ñu ngi koy dóor a gis maa in aytu qatt bi mithlihi masu ñoo gis ke nekk sa lisaanu sa làmmeñu bopp wala sa lisaanul la lay wax masoo gis ku mel ni sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa waa ji wax ko lool al munaafiqul xabiis naafiq bu yées bi ta bon ne maa uriida bi haadihi al qismati allah waaye xam ngeen ne séddale bii muy séddale jox ñi téeméeri gëléem ah jox ñi cinquante gëléem jël ñi jox or jox xaalis bi joxe ñi waaye bàyyi am ñoom waaye xam ngeen lii nii buur yàlla jublu ci buur yàlla de. Seydina Abdullah ibn Mas'ud dem wax ko yonent mi alayhi salaatu salaam yonent mi alayhi salaatu salaam xar kanam gi changer ci saa si waaw waaw. mu wax li mu wax raximallahu muusa qad uudiya bi akthara min hada fa sabar lor nañ ko lu gën a bari lii ma muñ mu muñ moo tax kon ku nekk ci lu baax wala kuy def lu baax waxoon naa la dangay saraxe sa der dangay saraxe sa der loolu ngay njëkk a def te sa nopp yi na tëx ci nettali yiñ lay nettali te bul mayti kenn sax muy am bunt di la nettali yoo xam ne yu baaxul la yu ñuy wax ci yow moo xam nit kuy présenté wu comme ku lay conseiller wala ku la bëggal lu baax déedéet nee ko diw comme li yonent bi aleyhi salaatu salaam wax moo tax euh, que ne bëggul da doon bañ nit ñi ñëw di ko nettali naan ko diw def na li def na li ndax dafa bëgg buy génn ci seen àddina bi comme ni mu leen waxoon mu nekk koo xam ne xol bi day set wecc ci ñépp waaw xol bi day set wecc ci ñépp du jàppal kenn dara waaw waaw mu dem bés ba nga xam ne moom mooy sang ba foofu te beneen sang bi après moom di Seydina Ibrahim loolu la waxoon yawma laa yanfa'u maalun wala banuun illaa man ata Allaha bi qalbin salim waaw wala yowma yawma yub'athun buur yàlla yàlla bu ma gàcceel bés bi nga xam ne ngay dekkil jaam yi ban bés mu ne yawma laa yanfa'u maalun wala banuun mooy bés bi nga xam ne alal du jariñ bari doomit du jariñ lan mooy jariñ illa man ata allaha bi qalbin salim lu dul ki nga xam ne dafa dikkal borom bi subhaanahu wa taala ak xol bu set wecc waaw waaw xol bu set wecc wecc wecc yow boo manee fexeel ba booy tëdd sab lal déglu étape la de par étape la ba booy tëdd sab lal guddi di nelaw doo jàppal ku yàlla sàkk dara du mañeel du mer du dara du am loo ko yéene lu dul noonu du suufeel du dara fexeel ba sab xol booy teg sa sa sab xol booy nopp ci lal bi mu mel noonu bul jàppal kenn dara loolu étape la léegi nag gis nga loolu boo commencé noonu ngay commencé après waxuma la sablal de par guddi noo da ngay mujj mel noonu par ndànk-ndànk yaa Hanzala ndànk-ndànk la mu mujj yow waxuma la booy tëdd mooy yow say say vingt quatre heures sur vingt quatre ak lu la nit mën a def doo ko jàppal lenn lenn lenn nag lenn rek ka la ko yombal du ñaar du ñett mooy ngay gis yàlla hein à travers xew-xew yi walla nga koy gis avant xew-xew yi ci xewee gis nga yàlla ba pare ci biir mbir yooyu mooy moom mi nga xam ne nag mooy tegaatelu lu naqar yi mooy tegaate loo xam ne nit ki mën na koo bañ a gërëm nga gis ne mooy moo ma moo jaarale lool à kii lii manifestation la rek bu buur yàlla def jaarale ko ci waaj yi muy lu metti nag lu ma dal waaw ma xam ne lii nag nam nam buur yàlla la te ridaa laay ñaan waaw wa radini bil qadaa rabbi musabbirani voilà man moom laay ñaan ala balaika voilà ma muñ ndax buur yàllaa bëgg bi ma ko tegee ma muñ ma muñ ngir yàlla wan ne ko jaam laa duma fi nekk di résister ak moom jaam laa mu muñ xam ne lii la ko bëggee ma gërëm loolu nga mujj nekk koo xam ne amatul mbindeef mu yàlla sàkk moo xam ne sa xol dencal na ko benn ñëkk-ñëkk walla benn mbir moo xamante ne nii du lu gërëm waaw yonent bi aleyhi salaatu salaam lii lañ ko wax keroog